allah waaw ndax kat képp ku sopp ka mu sopp day bëgg lool dajeek moom ash-shaykh ali harazim barrada radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa min alaamati mahabbatihi sallallahu alayhi wa sallam hubbul qur'an alladhi ataa bihi wa hadaa bihi wahtadaa bihi wa taxallaqa bihi mu ne bokk na kon dix fa yaa ngi jàpp dix signe numéro dix mu ne bokk na ci mandarga yi nga xamante ni ba léegi yuy wane ne da ngaa sopp yonent bi alayhi salaatu wa salaam xubbul qur'aan mooy bëgg al qur'aan <laughs> sopp al asaabiib bi bi nga xam ne moom la fi yonent bi alayhi salaam indi waaw wa bi mu gindi nit ñi jaare ko ñu wahtadaa bi moom ak gindee ko borom bi doon ko ci jaarale saa su ne mu indi dara ne ko defal lii moo gën a mat lee nga defoon wala boo waree def defal lii yaa ayyuhan nabi nangam ak sàngam defal lii loolu laa lay digal man sa borom wa taxallaqa te mu jikkoowoo alquran ba sayyidatu Aisha ba ko taabi'i bi laajee radiyallahu anha ne ko lan moo doon jikkoo yonent bi sallallahu mu ne ko dangay ngay jàng alquran mu ne ko waaw mu ne ko kaana xuluquhu alquran gis nga yonent bi ay jikkoom moo doon alquran wax ja jeex téere boobu dan bokk na ci mandargaay bëgg yonent bi nga bëgg téere boobu nga xam ne gis nañ fi ci xadiiru xum gis nañ ko keroog ci téere bii Riyad bi as-Salihin bi yeneen tubaab yi saa saa naan damaa bàyyi ci seen biir as-saqalayn benn bi moo gën a màgg beneen bi ñaar ñu ngand te rëy benn bi moo gën a màgg kitaabullah téere bi yàlla bi waaw. te hadiisu Seydina Irbaad biñ la doon ak Ibn Sariya radiyallahu anhu moom la njëkk a dénkaane fa awsaa bi kitaabillah mu dénkaane. ci téeréb yàlla bi waaw dinañ keroog Seydina Zayd ibn Arqam ci Ghadi Khoum le sermon keroog dama noonu discours ci té ci ci archive le sermon du prophète alayhi salatu wassalam à Ghadi Khoum tuddawuñ ko le discours le sermon waaw al-Qur'an moom la moom la doon dénkaane en priorité kon sopp loolu sopp al-Qur'an bokk na ci mandarga yu won ne kii sopp na Rasulullah sallallahu alayhi wa di fexe ko déglu di ko yow mu lay nga xam ne yow lay waxal waxul ak ñeneen ci nga sa gindeeku nekkul ci constitution yi ñu leen defal mais ci alquran la ne sa gindeeku nekkul ci roman yi nekkul ci euh, conte yi ñu leen di wax déedéet li lay gindi nekkul ci loolu nekkul ci fable yi nii de Ibnul Muqaffa yi nga xam ne moom la La Fontaine toje tudd ko ay faabalam déedéet du loolu sa gindee ci alquran la ne say jikko fépp foo déggee innamal mu'minuuna alladhiina nga fexe xool ñoon ñooy ñett wala yaa ayyuhal ladhiina aamanu nga déglu fexe jikkoo la borom bi di wax nga ciy parfaire sa bopp di ko def mu nekk sa jikko waaw waaw moo tax mu ne wa ida aradta an tacrifa maa cindaka wa cinda gayrika min mahabbati llahi taala wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam fanzur mahabbata alqur'ani min qalbika wa taladduzi li samaacihi aczamu min at-taladduzi min tala min min talazzuz istima' al-malahi wal-ghina' mu ne gis boo bëggee xam lan mooy sa dayo lan nga am ci cofeel yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam boo ko bëggee xam man nga koo man nga koo natt bu la kenn wax na lool lool lool c'est abstrait non loolu c'est c'est dañu ñeme yàlla kese quoi non loolu kenn man koo xam non loolu ay mbir la yoo xam ne yàlla kese xam déedéet yàllaa xam ne yàllaa xam ne te nañu ni koy mesurer mooy lan Cheikh Ali Harazim Barrada radiyallahu anhu mu ne fangur seetal bu boobaa dañ koo bëgg a xam ah <laughs> nattale sa bopp diw ak keneen maa indaka wa inda min mahabbatillah est-ce que diw kan boo raw anzur mahabbat al qur'an xoolal bëgg al qur'an min qalbika ci sa xol fan la la toll ak tamit do tanassudu di am ban neex booy dégg al qur'an boo gisee ne gën a màgg ci yow que di déglu ay musique ay kënjëng kënjëng ay rafati salaam waaw gën a màgg ci sa xol que yooyee waxu la nag moo attention waxu nga dugal yooyu sa xol alxuraan te ñaar yooyu mënuñoo ànd que ça soit très clair yonent bi yooyu dañoo xaraam nan la ko waxee hadis bi ne sahih imaamul Buxaari yi dana sa yàtti min fi min ummati yi dina ñëw ci sama xeet aqwaamu ay ñoo xam ne yastaxilluuna al-hila wal-hariira wal-ma'aazifa waaw mu ne dina ñëw. ci sama xeet ñoo xam ne dañuy jéem a daganal te lu ñuy jéem a daganal daa fekk ne daganul woon waaw libertinage njaaloo non dara ci newul la nga bëgg mu bëgg la ngeen daje ah man ngeen a sëy ah c'est pas grave ah. prostituée bu am carte la ah. wala non grawul so ils s'aiment ah, manifester leur amour voilà ñu daganal ko ba yow mi ñaaw loolu mën nañ laa porter plainte tëj la ndax day ñaaw le fait que xew prostitution daga nga koy ñaaw tëj la parce que yaa ngi dem à l'encontre de la constitution sénégalaise lañ lay wax walla iyaadu billah mu ne am na yoon dañuy ñëw liberté naa ci wàllu sëy yooyu dañ koy dañ koy jéem a daganal xam nga kon daganul wal xariira ak soie ci góor ndax dagan na inaase ummati waaye xaraam na zukura ummati yonent lay saasaam te loolu gisoon ko kenn gis nga soie som soie ci góor dafa xaraam waaye dagan na ci jigéenu xeet bi sooy li wolof yi naan sooy am na ñuy ñëw di ko jéem a daganal naan bon li borom euh, Cheikh Alhaji Malick doon gaay di ñenn ñi naan ay sàngara bi yëpp bee bokkul ak façon bii ak yooyu mën a yooyu yëpp amul. oh nee na sooy bi yonent bi saa saa bañ doon wax ak bii bokkul këri nar mensonge sublime mensonge du dëgg waaw koy jéem a daganal waaye wal maazif ak instruments musicaux yi bu daga noonu fi bool yépp a xaram kon ku ñëw naan yooyu di ko jéem a daga daa fekk lu xaram la woon nga koy jéem a daganal moo tax waxu la ne yow léegi dee déglu alxuraan di déglu ay son ak yeneen ay waxi caaxaana ki mbóosóor ba ngay xool ban moo la ci gënal déedéet waxu la lool déedéet dalaa bëgg a wax bés yow da ngay mesurer xoolal caaxaan yi ñoo màgg bi ci sa xol wala alxuraan màgg bi ci sa xol loolu lay tekki mais pas ban moo gën a màgg léegi bii wa màgg beneen baa nga fa waaye bii yoo ko gën a màgg déedéet ñaar yooyu ànd ban moo màgg bi ci sa xol <laughs> nga xool a'zamu min at-talazzuz min min ittidaaz as-simaa' talazzuz as-simaa' al-malaahi di déglu yoo yële son yi waaw mu ne la kon onze wa min alaamati mahabbatihi sallallahu alayhi wa sallam mahabbatu sunnatihi wa qiraa'atu hadiithihi waaw fa inna man daxalat halaawatu al-iimaan fii qalbihi ida sami'a kalimatan min kalaamillah aw min hadiisi rasuulihi sallallahu alayhi wa sallam tasharrabatahaa tasharrabat tasharrabathaa ruuhu waaw tanoo tash waaw tasharrabathaa ruuhuhu wa nafsuhu wa qalbuhu fa hiinaidhin yastaniiru qalbuhu waaw waaw mu ne ndax mu ne kon bokk na mooy mooy mooy bala ñoo mooy bi waaw bokk <laughs> mooy onzième bi mu ne ah, wa min alaamati mahabbatihi bokk na ci màndargaay hein li nga xamante ne nii mooy sopp yonent bi alayhi salaatu salaam mahabbatu sunnati sopp li nga xamante ne mooy sunna sallallahu alayhi wa sallam waaw sopp sunna wa qiraa'ati hadiisi ak li nga xamante ne nii mooy <laughs> di jàng ay xadiisam comme nii ñuy essayer di ko def yàlla nañu ko borom bi nangul ci Riyadu Saalihiin waaw waaw mu ne fa inna man daxalat xalaawatul qur'aan xalaawatul iimaan képp koo xamante ne nii gis nga cafkaay ngëm yàlla dugg na fii qalbihi idaa sami'a bu déggee tey waajoojee bu déggee. kay <laughs> bu déggee bu déggee kalimatan benn kaddu min kalaamillah ci kadduy borom bi ci alquran wala ci sunnaay xadiisu yonente bi alqudsi aw min xadiis wala mu jële ko ci xadiis mooy qudsi wala xadiisu rasuul yi ndawul yàlla sallallahu alayhi wasallam ñu ne lii de xadiisam la innamal a'maalu binniyaat tasharrabatha ruuhu gis nga bu maree bu maree ndox mi wàcc taw gis ngeen suuf si ni muy xëccee di ndox mi di ko dugal ci biiram di ko xëcc di ko jël sa ruux noonu lay jële kaddu borom bi ak kaddu hadith yonent bi saa saa noonu la ci ne mais day ne danaan ko furux lépp lay dugal ci biiram waaw waaw wu naka noonu wa nafsuhu ak bakkanam wa qalbu wa qalb ñépp ci mooy mooy li leen di alimenter ndax mooy ayna yashrabu biha ibadullah mooy bët bi nga xamante ne nii source bi nga xam ne alquran ak sunna jaamu yàlla yi ci la ñuy alimenté woo ci la ñuy nande ci la ñuy consommer ngir mën a dund waaw bu boobaa kon nag loolu mooy da koy aspiré xëcc ko sa xol sa bakkan sa sa ruux mu ne nag fa xiina idin bu kerew gee yastamiru ci la xolu jaam bi nag di reere wa yasruqu sirra sirru nga gis mbóotam mel ni benn jant njolloor wa tatalaatamu alayhi amwaaju tahqiq inda zuhuri albarahin mbir yi mel ni ay duus yuy dal benn di ñëw bii di ñëw bii mooy dañuy njëkkante ci moom ah vangu incarnation ak dëggal li nga xam ne incarné fa nga xam ne ci lu première yi di wàcc ci moom waaw <laughs> kon nag hein bi mu waxee lii am lu ci teg mu ne walaw tatabba'na ma fi hadha min al lam yasa'na mu ne gis nga buñ naroon a topp mandarga yi moo tax ma ne la wa min a'zami ba ñuy tàmbale yi ci gën rëy te waxu la ci yëpp sax mu ne gis nga buñ toppoon maa fi hadihi ci li nekk ci bunt bi ci lii minal alaamaati ci ay mandarga yuy wane sopp yonent mi alayhi salaatu salaam du ñu du mooy def ko ay tomi tom du doy lam yasana mujalladaat <laughs> waaw léegi kon lii nii wa radiyallahu ta'ala an at-tilmiid wa an shaykhihi yal na borom bi gërëm ash-shaykh Ali Harazim Barrada ak sëriñam ash-shaykh Ahmad at-Tijaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mooy kon xam nga leer gis nga lii mu wax nii fii la fay maa ngi la doon wax jàppal ma moo Miftah nga ne ma waaw ma ne la kaay la gis nga li mu wax nii. ash-Shaykh al-Haaji Maalik Sy ibn Usmaan alayhimaa ridwaanu rahiim ar-Rahmaan ci Xilaasu Dahab fii siirati xayri al-arab sallallahu alayhi wa sallam lii da koo tënk foofu waaw ci al-faslu as-saabi' wal-ishruun muy chapitre vingt-sept bi ñaar fukk ak juróom-ñaar fi wujubi ta'atihi wa mahabbatihi wa ittiba'i tariqatihi wa sunnatihi sallallahu alayhi wa sallam gis nga li Cheikh Ali Harazim Barade li fi moom la Cheikh Seydi El Hadji Malick radiyallahu anhu daal di tënk foofee ci buntu boobee ci waru topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak sopp ko ak di topp yoonam ak sunnaam sallallahu alayhi wa sallam tëralinam doxalinam moom la na wa waajibun ta'atul haadi mahabbatuhu kadha ittiba'u alladhi ya'ti min al-umami laha al-'alamatu qalu inna a'zamaha isti'malu sunnatihi min jumlati al-imami walaysa naf'un ala hubbin bila amalin wa taabi'an sunnatal muxtaari taghtanimi wa kasratu shawqi fi luqyaani sayyidina minal alaamaati habli zaaka zal umami wa kasru zikri salaatin summa nusrati diinihi taxalluqu maa qad jaa'a min shiyami تعظيمه والتذاذ حين تذكره حب القرآن وأصحاب له كرمي إن القرآن هو الميزان تعرف منه ما حويت من الأشواق والستم يا من يريد جنان الخلد يسكنها فقدما طلب المفتاح تحترم voilà loolu mu ne wa dafa war wa dafa war taatul haadi di topp aji gindi ki nga xam ne mooy ki ginde moo gindee bu damooy gindee mahabbatuhu dafa war ci jullit bu ne non seulement nga topp ko ah waaye sopp ko sopp ko bëgg ko dafa war waaw dafa war waaw kaza naka noon ittiba'u topp alladhi yati min al umam li nga xam ne moom la fiy indi moom yonent bi alayhi salatu wassalam tibbee ko ci boroomam muy sunnaam bi ñu indeel doxalinam di tërlinam lu sunnaay ay lii farata la les sunna la déedéet mooy li mu indi ni lii la ma ko borom wax ma dund ko loolu farata la ñu topp ko ci waaw mu ne nag gis nga loolee ma la wax nii nii dafa war lahaal alaamaatu ñeel na ko ay mandarga xaalu <laughs> nee nag ñoom boroom xam-xam yi inna a'zamaha gis nga bi ci gën a rëy isticmaalu sunnati waaw mooy di doxe sunnaam min jumlatil imani waaw <laughs> di doxe sunnaam moom yonente mi alayhi salaam ci xaal moom la man defe waaw ci lu moo man de fekkee am nga sa modèle muy rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga war koo copier waaye nag loolu xam-xam la koy may boo ko xamul nan ngay xame ne lii mas na koo dal te lii la doxale woon noonu laa war a doxale mu ne nag walay sa kaay nag ma wax la lu leer walay sa naf'un ma ne dara la du jariñ laa walay sa amul naf'un benn njariñ la du jariñ ala hubbin ci sopeel boo xam ne bilaa amalin boo àndul ak jëf képp ko la ne maa sopp yonent ma lay saa saam laa sore jàngaleem man ngaa taxaw ne ko da ngay expliquer waaw li nga wax wuute nag li am waaw kon nag ba nga xamee lool wa tabi'an na nga topp kon sunnatal muxtaar yi sunnaay ka nga xam ne moom la yàlla tànn ci biir jar yi boole ñu ko ñun yónni ñu ngir ñu mën a tuuf ngërëmam pandémie boo ko defee di nga woom di nga koomlu di nga am ay richesse yu dul jeex ay ngërëmu sa borom waaw fa walaysa nafon ala hubbin bila amalin <laughs> moom la Cheikh Ali Harazim Barrar ne boo melul nii moom boo melul nii li ma bi wax nii yow na la leer ne fa lasta ala shay newoo ci dara <laughs> voilà mooy ci dara <laughs> waaw loolu la sëriñ bi di way nii ak Seydil Haaji Malik radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala anhu wa in lam takun kadhalika la Seydina Ali Harazim waxo radiyallahu anhu fa lasta ala shay'in newoo ci dara waaw wala yuhibbuka illa idha taba'ta habibahu zahiran wa batina borom bi du la sopp du nga topp soppeem bi ci biir ci biir ko wax fa yam sa waxoon ne ku melul nii nekoo ci dara kon moom la naan walay sa may daa nekkul kon dara na xon di jariñ benn cofeel benn bëgg bila amalin mu àndul ak jëf waaw kon toppal nga la toppal digal naa la man Maodo radiyallahu anhu sunnatal ci ñu tànn ci borom bi tànn tànn tànn ni di nga moomal waaw mu ne bokk na ci mandarga yooyu wa kasratu shawqi bari looy ak ala li sayyidina ngir di dajeek suñu sang bu mag ba di sallallahu alayhi wa loolu de min al alaamaat yi bokk na ci man la duñu rëy habli zakazal umani tey borom bi maa ngi lay ñaan man si waaw radiyallahu taala anhu yow mi nga xam ne yaa moom yow borom bi yow mi nga xamante ne nii yaa moom waxtu yi yaa moom Euh, euh, euh. jamono ji ah temps bi lépp yaa ko moom maa lay ñaan may ma loolu waaw waaw mu ne wa kasru zikrin bokk na ci màndarga yooyu bari looy tudd yonent bi alayhi salaatu wa salaam ndax koo sopp da bari loo koy tudd waaw sawaay moom moom daa daa ci xolam salaatin bari loo moom waaw ak sëlmal summa ginnaaw gi nusrati diini yi bokk di dimbali diineem ji lépp lu koy fay kenn du la ci fekk te ku koy fay di nga taxaw ci kanam te lépp chantier bu taxaw ngir jëmale ko kanam loo ci man di ko def sa jot sa poos sa lépp bu dee bii dàqu nga am leneen di nga ko ci def sa ñaq sa lépp sa temps waaye bokk na ci taxalluqu ma qad jaa min shiyami di jikkoo li nga xam ne moom la fi andi moom alayhi salaatu wa salaam ay jikko yu taaru yu rafet nga fexe di jikkoo woo loolu waaye bokk na ci ta'zimuhu waltizazun hina tadhkuruhu màggal ko réyal ko tey banneexu jamono ji nga koy tudde wala ci ngay dégg ñu koy tudd hubbul qur'ani bokk na ci sopp alquran wa ashaabin lahu sopp sahaaba yonente bi alayhi salaam waaye sopp waa alquran waaw képp koo gis alquran jaral ko lu ne léppam bi alquran nga sopp ko ndax loolu waaye alquran dëgg-dëgg waa alquran ñi ko gën a doon muy sahabatu rasulillah alayhi afdalu salatu wasalaam nga soppule ndax budul woon ñoom alquran do ak si ci ñun ñooñu ko jottali jëli ko ci alhabibul mustafa alayhi afdalu salatu wassalam fa radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum waaw boroom teraanga yu rëy mu ne la nag inna alquran huwa almizan gis nga alquran mooy balance bi de moom lañ la doon wax naan boo bëggee xam li Seydi ah Ali Harazim Barrada doon wax radiyallahu anhu wa idha aradta an ta'rifa ma 'indaka wa 'inda ghayrika min mahabbati llahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam fanzur mahabbata alqur'ani min qalbika wattidha wa talazzuz li sama'ihi <laughs> moom la wax nii inna al qur'ana kon nag xam ngeen way pesé moom laa lu ku fi manoo xam ma ne lay doo bàyyi wax li nga borom bi xam-xamal ni ñu lii man nga cee xame ku ku dem ak ku dem waaw inna al qur'ana gis nga al qur'an jii huwa al mizan mooy balance bi <laughs> képp kuy jaaye te rëy làmmiñ ak tëbëk a dal saay bàyyi ko mu ne tekk nga ne ko kaay yéegal al qur'an day ngi taxawal ñu xool nan nga mel moom <laughs> ay digalam ak tereem noo def moom nooy gën a dëppook moom ñu ne ñu nangu la lool bu dee yaa ko gën a sori ne la sawaay so àlla baa ak koo doon kon mooy misaan bi taarifu ci ngay xame minhu ca alquran ngay xame maa xawayta la nga xam ne tuub na ko am na ko min al aswaat wa seret la nga am ci cofeel moom la lañ la fàttale léegi wa ida aradta an ta'rifa ko ci ay takk xol ak cofeel ca yonent bi alayhi salaatu salaam ak fa yàlla xoolal noo def ak alquran kese di nga ci xame mooy balance bi nga xam ne ca ngay xame yow lan nga am fa sa borom lan nga am ca ndawam bi ñu yónnee muy alayhi salaatu wassalaam waaw léegi fay doo ma jox sama caabi ji ma la dénkoon nga ne ma ban caabi waaw ah, yow ko pas compris mais woon naa la téyel ma caabi woon naa la caabi mbir yi mooy xam-xam. waaye xam-xam boobu moo lay may nga am cofeel bi nga xam ne moom mooy dëgg dëgg eh, caabi ja gis nga ndax caabi yu nekk day am ah eh, eh, loolu mel ni ay si ay bëñ yay tax nga mën a dugal ndax bu doon weñ ci kese ngay dugal noonu du loolu tourné amul ña sopp yonent baay saa saa nag mooy loolu waaw mu ne alhamdulillah yaa man yuridu jinaan alxuldi yaskunuha faqaddiman talaba almiftaaxi toogtare waaw mu ne yaa man yow mi nga xamante ne ni nag turi yuridu da ngaa bëgg dong jinaan alxuldi ajjanaay sax waaw yaskunuha nga koy dëkkee faqaddiman waay waay jiitalal talaba almiftaaxi ajjana kenn du fa dugge noonu dafa am buntu te boo yorul caabi yi doo dugg kon nag jiitalal sàkku caabi ja tux tara bi des na la taral boo ñëwee <laughs> caabi ja mooy la mooy mahabbatullahi wa rasulihi <laughs> mooy soppeelu yàlla am tuut bëgg yàlla bëgg ndawam bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñu bëgg la loolu mooy caabi ji mu ne kon nag fa qaddiman jiitalal loolu boo ko defee man a ñëw présenté wu ci buntu ajjana ah kay bu boobaa toog tara mi bes na la teral te dinañ la ne entrain soilé bala ngaa ñëw sax ñu ubbil la waaw hatta idha ma ja'uha wa futihat abwabuha <laughs> buñ leen seen convoi yu tedd bi yeneen malaaka yi di escorté te suuratul zumar bés ba ngeen di agsi da ngeen di agsi fekk wa futihat abwabuha ñu ubbil leen buntu yi ne leen entrée les portes sont grandement ouvertes waaw udxulul jannata dugguleen aljana waaw caabi aljana mooy cofeelu yonentam alayhi salaatu wa salaam mooy bëggeelu yàlla ak yonentam alayhi salaatu wa salaam waaw boo façon aljana yépp nag yu zaxaari fi yeeg yow yi nga xam ne fa ngay bànneexoo lekk yaag naan yaag géej yaag yoo yoo ah, dox ya boog dexu lem yaag soow yaag sangara saak lem yaak yooyu caabi ji mooy mahabbatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waaye jannatul ma'arif waaw ajjanaay nan bi ya fa yàlla loolu caabi ji mooy mahabbatullah wa rasulih sallallahu alayhi wa sallam cofeelu yàlla ak yeneen taam sallallahu alayhi wa sallam kon nag yaa man yuridu jinaanal xuldi yaskunuha faqaddima talabal miftaahi sakku caabi ja ne dees na la teera dees na la teera te loolu lépp mënoo koo am lu dul ci xam-xam wax ma ne la fay ma sama caabi ji ma la woon ba ñuy tàmbale téyel ma turu Miftaah téyel ma ko waaw moom lañu saaxibul xilaas alayhi ridwaanul maaliki daal di wax noonu <laughs> kon nag lii insha allah dañuy yem noonu lii dañu gisoon ne lu ama am solo la ñu leeral bu baax ana mahabba bii bu yonent way sa saam di wax mooy lan waaw waaw anta ma'a man ahbabt waaw al mar'u ma'a man ahabba waaw way al mar'u ma'a man ahabba yawm al qiyamah nit ki ak te nga xam ne moom la sopp yawm al qiyamah ñooy ànd loolu ñu war a xam